baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim maa nansax min aayatin aw nunsihaa na'ti bi xayrin minhaa aw mislihaa alam taclam anna allaha calaa kulli sheyin qadiir suñu boroom di wax ci laayab téeméer bi ak juróom benn laaya bu rëy mbir a ngi muy laaya boo xamante ne ni day wax ci bunt boo xamante ne nii bu rëy rëy rëy la boo xam ne képp koo xam ne moom maîtriser woo ko mooy ne yow moom del toxal kese waaye bu fi nekk di jéem a xam-xam lu jamais jamais jamais jamais ndax boo ko defee di nga sànk di nga sànku nga sànk nit ñi comme ni nga xamante ne nii noonu lañ koy nettali ci amirul mu'minin wa rabi'u xulafa'ir rashidin ali ibn abi taalib asadullahi alxaalibi radiyallahu anhu wa ardaah waaye naka noone lañu koy nettalee ci mawlaana abdallahi ibn abbaas radiyallahu anhuma kene daw seyna ali radiyallahu anhu dafa dugg ci benn jàkka gis benn waay boo xam ne mu ngi xupp nit ñi di leen tiitloo ci wàllu diineeg yooyu mu ne moo kii kan ñu ne ko kii de benn waay la boo xamante ne nii day tiitloo nit ñi di leen xupp daal di leen waar ci seen boroom mu ne déedéet kii li muy def du loolu ne woowal leen ma ko mu dikk gaa yi dem na ko wuyul amirul mu'minin mais moom de moo lay woo bi mu agsee nag mu ne ko yow est-ce que xam nga an naasix ak al mansuux li nga xamante ne mooy naasix mooy li nga xamante ne nii mooy abrogé mooy liy yëkkati ab àtte ak àtte ba nga xam ne la ko yëkkati ak ba nga xam ne al mansuux lu ñu yëkkati loolu xam nga koom waa ji ne déedéet mu ne ko demal mu ne ko bu fi waxati kon ndax sinon rek da ngay réer da danga sànk ba pare daal di sànk nit ñi kon nag loolu lu ama am solo la moo tax léegi nga gis gaa yu bari tëb ku nekk di improviser sa bopp boroom xam-xam yow li gënoon ci yow mooy ngay toxal waxu boroom xam-xam yi bu dee ne maîtriser nga ko boo ko maîtriser wul ku la laaj nga ne allahu alam man de laa adri xaw ma loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a maandu te mooy li gën a jub ci doxalin kon nag lii suñu boroom ci laaya bi dajiy wax lu am solo mooy yëkkati gi nga xam ne moom lay yëkkati ay atte yoo xamante ne nii suñu boroom tabaaraka wa moom moo ko digle woon alquran wala digla ko ci sunna yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi ba pare mu daal di indi yeneen atte yoo xamante ne nii day yëkkati atte boobu daal di teg beneen atte wala mu indi atte boo xam ne day niroog bi mu dindi wala boo xamante ne moo mooy chaque fois bii ñëw day gën woyof bi nga xamante ne nii lu ëpp noonu lay demee mooy gën woyof bi nga xam ne moo fi newoon kon nag affaire bi loolu la comme fii nag mu ngi mel ni ndax dina ko wax cax ci saar bii nii dina ko fi gën a leeral ndax lii li tax mu wàcc laay bii mooy yahuud yi comme li mu mufassiruna yi ñu bari ci ñoom di wax rahmatullahi alayhim ne yahuud yi bi nga xamante ne ni xam nga julit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi nga xam ne ci lañu nekk fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman mooy ne seen qibla seen qibla fan la woon moo doon Jérusalem moo doon baytul muqaddis muqaddas wala baytul maqdis foofale moom lañ doon jublu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam da doon def mu ne woon ci kaaba gi foofale di julli moom mooy Jérusalem mooy xiblaam waaye da doon fexe jël kaaba gi mu nekk digganteem ak fi nga xamante ne mooy Jérusalem léegi nag bi nga xamante ne même bi nga gàddaayee dem Madinatul Munawwara lii ñuy wax nii nag duñu ko wax ak buñ ñëwee ci laa yi nga xam ne nii di suuratul baqara mooy wax li jëm ci li nga xamante ne mooy xibla bi mooy fi nga xamante ne moom ngay jublu booy jaamu sa borom di def julli yi loolu nag wuute penku xam nga Sénégal ñun fi ñu nekk moo tax booy wax ñu naan ana penku bi loolu parce que ku nekk Sénégal ak ku mel ni Sénégal yow màkkaat yooyu fi mu la féete mooy sa penku waaye penku bokkul ak xibla de parce que boo jóge foofu kese boo ñëwoon fi nga xamante ne nii mooy France par exemple manoo ñëw naan boo wan nag wan ana penku bi déedéet yow penku bi bu boobaa nekkul nekkul li nga xam ne mooy sa xibla kon nag affaire bi mooy xibla la tudd walla xibla mooy fi nga xam ne falaay jublu falaay jublul sama xar kanam falaay jublu ngir mën a jaamu yàlla yenn jaamu yàlla yi nga xamante ne nii dafa aajowoo ma daal di jàmmarloo waaye jublu fi nga xamante ne mooy xibla bi di alkaabatul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima ak bi nga xamante ne sax ci lañu gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam def na foofale ca Quraysh ca ca ca Medinatul munawwara ay at def na fa at ak lu teg ay ataki weer 16 wala li nga xamante ne mooy 17 mois yoo xamante ne nii moom alayhi salaatu wassalaam baytul maqdis la doon jublu mooy fi nga xamante ne mooy Sham foofule la qibla bi ne woon nga xamante ne nii mooy bu doon julli moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga boo newee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam <clears throat> mooy ne xibla bi moom fi mu lay féete day leer ndax affaire bi boo newee Medina Sham ci kaw la féete mooy Makka féete la ci suuf boobu moom melul ak ak fi nga xamante ne nii mooy fi nga xamante ne mooy Medina mooy Makka boobu xam nga Makka wax nañ la ba nga xamante ne fa la nekk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon teg diggante ak li nga xamante ne moom ak xibla bi baytul maqdis da doon fexe kaaba gi di nekk digganteem ak moom waaye nag fii ci Medina loolu manula nekk ndax Makka daa nekk ca suuf nekk ca sa sud ca suuf te baytul maqdis daal di nekk fi nga xamante ne nii mooy ci sa kaw léegi nag bi nga xamante ne nag ki la demee noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na koo xamante ne nii soppoon na lool suñu boroom tabaaraka wa taala daldi koy soppil xibla bi nii def ko fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama waaye nag masu koo ñaan boroomam ci xar kanamam kese la doon la doon jàllar bi ci asamaan si lool kese ci la ko boroom bi tabaaraka wa daldi di ja soppile li nga xamante ne nii mooy xibla bi jële ko laata saa sax mu daal di ñaan daal di formuler ay doa def ay ñaan ngir mu daal di koy soppil ci noonee la ko borom bi tabaraka wa taala daal di soppile li nga xamante ne mooy xibla boo bële di baytul maqdis daal di koy def fi nga xamante ne nii mooy hmm, mooy fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima léegi nag bi loolu xewee nag ah gaa yi nag daal di mer quoi mooy yahudi yi eh, man de muhammad nii jaaxal na ma abul qaasim yi alayhi wassalaam <coughs> léegi nag mu ñoom ñu doon wax naan oh waaye yow xoolal ma lii rek xoolal ma Muhammad mii rek alayhi salaatu salaam moom di tey mu digal saxaabaam yi nii ne def leen nii ba ñuy defee nii léegi nag ñu jekki mu ne leen léegi la ngeen doon def baleen ko def leen leneen lii mooy lan lii mooy diine joo xam ne ndeke sampoot ci dara mooy amul jëmuwaay benn jëmuwaay bu leer de lool moo tax muy def lii di soppiloo nit ñi li nga xamante ne nii mooy seen fi nga xamante ne nii moom la ñuy jubloo kon nag suñu boroom nag ci loolu nag daldi wàcce laaya bii <coughs> ngir wax leen ne ñoom ñoo xamul dara voilà mu ngi noonu ndax ñi nga xam ne xam nañu ñoom loolu moom nekkul loo xamante ne nii mooy lu jaaxale la ci ñoom ñoom moom jaaxle ci li nga xamante ne nii mooy soppi gi nga xam ne moom la suñu boroom di soppi ay aaya di yëkkati ay aaya moom ki nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala di fa teg leneen i laaya yooyu moom du nekk loo xamante ne nii mooy lu jaaxle la ci ñoom kon nag mu ngi noonale kon nag dina wax nañ la kon def na fa la nga xam ne 16 wala 17 mois yoo xamante ne nii foofale comme ni nga xam ne xadiisu seydina al bara ibn aazib radiyallahu taala anhumaa wa ardaahuma daldi leerala te nekk ci saxiix yi kene noonu lu doon jublu seize wala dix-sept li nga xamante ne nii mooy moi ba ni nga xamante ne noonu la suñu boroom di wàcce laa yi nga xam ne dinañu ko gis ci kanam muy muy wax naan qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ba ni nga xamante ne la laayee jeexe léegi nag bi loolu amee nag mooy loolu nag yahuud yi dañ cee mer ne wooy yow ndax ñoom loolu noonu bon dañ doon wax ne voilà lii day wane ne abul qaasimi mi alayhi salaatu wassalaam nee na yonent la waaye xam na ne moos <laughs> manu la nekk yonent bu jaar yoon comme ni mu koy waxe lu dul mu ngi nii di di di féete fi nga xamante ni nii mooy suñu réew mu barkeel ma fa nga xam ne suñu maam yonent ya fa lañ ne woon muy Jérusalem léegi nag bi suñu boroom nag waxee nag mu soppi xibla bi gaa yi loolu daal li bitaa gaa seen xol ñu daal di mer di kaas nag di protesté ko xunnu naan diine ji daal du diine tus mu mu digle leen lii suba mu daal di leen digal luuteeg loolu le ndeke ñoom ñoo xamul dara walakinnahum la yash'urun comme naafiq yi rek yëguñ na ñoo xamul dara kon nag ci ginnaaw ci mbëmbëstal mii nii xibla bi nag bon dinañ wax bu boobaa ñu agsee ci laa yooyu ci lu gàtt mooy ahkaamul xibla ci lu gàtt rek loo xam ne bari benn minute rek kese dañuy wax que ne de toute façon nan lay demee affaire xibla ci nit ki buy julli est-ce que moom daa nekk par force mu war a jàmmarloo xibla bi fi jë dëgmal xibla bi wala boog bu dee moo ko tey dëgmal feneen te laajul ñëw benn dëkk boo xam ne wala benn gox wala seet si ay gaay yoo xam ne xamul ba pare julli jot mu ñëw rek commencé julli te laar te mu laaj léegi est-ce que xibla bi fan la féetee mais waa jooju bu jullee ba pare moom nuñ koy def mu julli ba pare waa ji ñëw ne ko eh yow bi ngay julli foo féetee mu ne ko fii mu ne ko ah non fii du xibla bi kooku nu muy def est ce que day julliwaat war na warula julliwaat loolu lépp insha allahu dina ñu ko gis kon nag ñu yem ci mëmbastal moom bii di ñëw ñu jël laaya boobu di wax ci an nasikh wal mansukh li nga xam ne dañ koo nasaxal di ko abrogé la koy yëkkati lay yëkkati yàtte ak la nga xam ne moom la ñu yëkkati wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in